abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shafi'iyu rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab alkitaabi saadisa ashar baabun fil amri bil muhaafazati ala sunnati wa aadaabihaa kon alhamdulillah bi fadlillahi wa minnatihi ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañu buntu bi nga xam ne mooy baabun fil muhaafazati ala al a'maal bunt bi doon wax ci wattu gi ñu war a watt di sàmmonteeg jëf yu yiiw yi nga xamante ne ni moom lañu def diggante suñu borom ginnaaw bañ ci jëleelu loo xam ne dinañ ko mën a wéyeeg moom mu war a nekk loo xam ne daal ay dikkali lay doon def bu ma neexee def saa bu ma neexee delese déedéet waaw gisoon nañ bunt boobu walillahi alhamdu wal minna xadis biñ mu jëwoon gis te gisoon ko bii weesu mooy xadis numéro cent cinquante cinq bu sayyidatuna Aïcha bint Siddiq radiyallahu anhuma doon wax na yeneen bi alayhi salaatu salaam da bu ko mësoon a ci julli guddi ci loo xam ne wopp wu ko daloon wala leneen day julli ci bëccëg gi sintay asharata rak'a douze rakka fukk ak ñaar lay julli loolu lañ mujj woon gis walillahi alhamdu wal minna kon nag tey comme niñ ko waxe woon it bunt bi ñuy gis mooy ci garabu nit ñu sell ñi ba léegi ja'alana allahu minhum wa radiyallahu anhum amin ci toolu nit ñu sell ñi garab gii lañuy imam bi présenté tey muy baabu buntu fil amri ci digale bil muhaafazati ci wattu tey toppatoo di wattu ala sunna ci li nga xam ne mooy sunna tërëliinu yonent bi alayhi salaatu wassalaam dundinu yonent bi alayhi salaatu wassalaam hadyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah wa aadaabihaa ak ay tegginam a ah, sunna bii muy wax nag bokkul ak bu ma neexee mooy li li ko li li nga xamante ne ni mooy buñ nee farata sunna la mooy boo deful comme yi fuqaha yi wax du loolu de du sunna boobu waaw moom la doon wax faman raghiba an sunnati mooy sama dundin sama tëralin yoon wi nga xam ne moom la ma sama borom tëralal traceel ma ko teg ma ci ne nit ñi jaar leen ci ne wa innaka ah te dina ko indi ci lii nañ bàyyi noon aay yi ngi ñëw ah yoon woowu loolu mooy dundinu yonent bi alayhi salaam loolu mooy sunna wattu dundin woowee nga xam ne mooy dund nu mës gën wu jaar ci kaw suuf waaw moom mooy le modèle bi gën a l'ultime modèle de toute la création d'Allah mbindeefu yàlla yi ki ci gën mat waaw mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam te kenn du mat lu dul ci moom ngay jaar ngir jege mat waaye mat dëgg dëgg sax moom côté la amul ñaareel ñeneen ñoom ñu naan dañoo mat mooy ku la gën a jege yonent bi alayhi salaatu salaam fal amsal wal amsal kooku lañ naan daa mat waaw mooy ki la ko gën a niiru ci lépp nag ci biir ak ci biti mooy nag wattu digle xam nga benn la woon baabun fil muhaabadati ala al-a'maal baabun buntu biñ génnoon chapitre biñ génnoon di wattu ci jëf yi muy jëf yu baax yi fii nag dana fil amri ci digle gi borom bi digle bil muhafaza ci ñuy wattu di téye di mooy ala sunnati ci sunna yonent bi alayhi salaam muy dundi na waaw xam nga ko nekkul <laughs> lii sunna la naa ba lee bu ma ko defee dara duma ci fekk naa ba déedéet mooy lépp yonent bi alayhi salaam li nga xamante ne moom la ko boroom bi loon comme dundin mu nekk koo xam ne moom la soor sóobu ci la newoon ci ci la du yaroon yonenteem eh, saxaabaam yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa aadaabiha ak ay tegginam waaw ndax gar sharia bi lépp teggin la de allah lépp teggin al imam rahimahullahu taala an-Nawawi dina ci indi douze hadis insha allahu taala koy njëkke comme ni nga xam ne noonu la doon mooy euh, di ko ubbee comme nam ko waxe woon mba mbëstal ma comme ni ñu ko gise woon kene woon nee na woon dina ubbee buntu yi waaw dinaa ubbee buntu yi wa usaddiru dinaa ubbee ah buntu yi ci lan ci lenn ci al ay ay qur'aan wa usaddiru al abwaaba min al qur'aan al aziz bi ayatin karimaat may ubbee buntu yi di tibbee ci alquran bi nga xam ne mooy bu tedd bi ta màgg bu tedd bi ci ay yoo xam ne yu tedd lañu yu noble lañu <coughs> kon ci noonu nag lay tàmbalee te waxoon nañ la mooy garab gi lépp lii la waaw nit boroom xam-xam yu yàlla ah, képp koo xam ne ku jëm ci borom bi la lay suuxat ñaar la alquran ak sunna toolu nit ñu sell ñii nag loolu loolu loolu la comme niñ ko yàggee wax kon nag garab gii nga xam ne tey moom lañu al imaam di présenté ci garab ci tool bi di ñu ko wan mu tàmbalee nam defoon rek wax ñu it garab gi li nga xam ne moo ko ëm moom la moom la làmboo muy alquran ak sunna mu tàmbalee alquran mu ne qaala allahu taala mu ne qaala wax na allahu borom bi taala mi nga xam ne moo kawe te yéegul mu ne wa maa aataakum ar-rasuulu fa xuduuhu wa maa nahaakum anhu fantahuu mu ne loolu la ci indi ci aaya bi mu ne kon suñu boroom moomu nee na wa maa aataakum ar-rasuulu fa xuduuhu lépp lu leen ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallama jox fa xuduuhu na ngeen ko jóg waaw wa ma nahaakum anhu lu mu leen tere nag fantahu na ngeen arrêté ci saasi waaw kon wa ma ataakum lu leen yonent bi alayhi salatu wasalaam jox fa xuduhu na ngeen ko jël waaw kon kooku xam nga ne du sunna gi nga xam ne dama naan bon boo ko bàyyee it dara du la ci fekk boo ko defee nag am tiyaaba déedéet mooy dundinam wi wa ma ataakum waaw lu leen ndaw yàllali jox rek fa xuduhu na ngeen ko jël wa ma nahaakum anhu lum leen tere nag fantahu suratul xashri aaya sept waaw mu ne woo tegoon ci ndax aaya ba dafa gën a gudd ma afa allahu la commencé doon wax ci fay u yi yi nga xam ne bu ñu jëlee yi ñuy jële ci xee xare yi fay u bi nga xam ne daanaka da ngay ñëw yéeféree daw nga jël seenu màng waaw loolu ak xare ba mu doon wax ci saar boobu di suuratul xashri loolu waa banu nadir eh, yi yahuud yi nga xam ne ñoo dëkkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam lu njëkk ñu leen doon génne ndax yaakaaroon nañ ne ñoom <laughs> ils sont indéboulonnables kenn mënu leen a génne fii ñu ne ba suñu borom di leen toroxal te jullit ñu bari it yaakaaruñu woon ne sax gañ fa sax ak yàgg ga ak seeni pexe ak seeni débat bi yaakaaroon nañ ne gaa yi moom mën nañ leen a toroxal mais ñu leen fi génne waaw moo taxoon mu ne ma zanantum an yaxruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min allah waaw léegi nag alal yiñ fa jële woon nga xam ne xare amul woon dañoo leen a assiégé wër leen ndomb mii ba mu yàgg ñu xam ne daal ñoom yi al yahud al xubasa ah, ñoom yahud yu yées yi xam nañ ne moom mënatuñu rëcc ñu far négocier seen sortie Ah, ak kaleen ci jàppale ci munaafiquun al kibaar yi ba ni nga xam ne noonee lañuy ñuy génne ñu génne leen yóbbu leen ñuy dem ta fa nga xamante ne nii mooy Xaybar ak dëkk yu mel noonu le ah ci la doon waxe nag yonent waayu saab saab buy séddale lu mu leen jox rek na ngeen jël waaye loolu loolu mooy ci loolu waaye al ibratu bi umumi lafzi la bi xusuusi sabab loolu qaida la règle la li ñuy bàyyi xel nekkul ne ban jamono la aaya bi doon wax lan moo taxoon muy wax waaye mooy ah bi umumil laf mooy expression bi ak lii digal yàlla bi dafa nekk loo xam ne lu lu lu général la lu lu lu lu matale la waaw ci lépp rek day dox waaw kon nag lu leen yonent la saat saam jox na ngeen jël lu mu leen tere loolu mooy lan fa xuduhu mooy lu leen digal lu mu leen jox mooy lu mu leen digal na jàpp te def waaw dinañu wax nag nan lañ koy defe waaw dinañu wax loolu ci biir waaye wa ma nahaakum bu leen teree moom fantahu ci saasi na ngeen bàyyi waaw bu dee ay alal yu ñuy joxe lu yonent bi alay saa saam ku mu jox bul ne lu tax lii <laughs> lu tax nga jox ba lii te joxoo lu ëpp lii <laughs> waaw nañ ne <laughs> nañ bàyyi léegi kon ñu jàll mu ne wa qaala taala ah borom bi tabaaraka wa taala nee na wa maa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyu yuuhaa mu ne ngir assurer leen ni yonent bi alayhi salaatu salaam léppam la ñuy jël lu mu ñu jox rek looloo joxaabal lool moo lool la war a jox lu mu ñu digal rek daa fekk ne digaluñu loo xam ne dañ cee tële digaluñu loo xamante ni man da ne déedéet lum ñu digal rek mooy man nañu ko te tamit loolee moo mooy li mu war a joxe ndax boroomam moo ko assuré waaw du koo xamante ne day diglal nit ñi loo xamante ne ci ay asaalu kese la ko teg ay yaakaar naa wax foog naa bon buñ ba ci biir ma ne ah maa ngi jéggalu de déedéet moom suñu boroom ne wa ma yantiqu anil hawa moom du du du wax jamais ci l'emprise u bànneex waaw xam nga nit buy wax te li tax muy wax mooy ba topp bànneexu bakkanam kooku ay waxam day juuno waaw ak doo kooku ay waxam jar na bàyyi yonent bi alayhi salaam nag loolu amu ko borom bee ko garanti waaw wa ma yantiqu anil hawa du waxe mukk yéen li ngeen xam ne la passion ay bànneex mukk waaw in huwa moom li muy wax yépp nekkul ludut illaa ludut in huwa nekkul illaa ludut wahyun révélation la déey la yooxaa boo xam ne dañ ko koo déey dañ ko koo révélé taman borom ni maag ko déey suratu najmi muy aaya bi nga xamante ne eh, trois bi ak quatre bi mu ne wa qaala taala qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhbibkumu allahu wa yaghfir lakum dunuubakum aaya suratu ali imran aaya 31 suñu boroom tabaaraka mu ne kon alimamu nawawiyu rahimahullah mu ne waqaala te wax na ba léegi ta'aala yàlla mi nga xam ne boroom bi nga xamante ne ni subhanahu wa ta'ala mooy ki kawe ca yéegut mu ne ko qul waxal yow rasulullah waxal jaam yépp in kuntum rawatina ñi nga xam ne ñoo la gëm nee na ñoo la gëm in kuntum nem nekk ngeen tuhibbuna allah di sopp seen borom di bëgg yàlla fattabi'uni na ngeen ma topp man seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki topp gi ngeen may topp nag yu yuhibbukumullah ci la leen borom bi di soppe waya yaghfir lakum dhunubakum mu jaare ci daal leen sutural faral leen jéggal leen dhunubakum ñeel leen seeni bàkkaar waaw la indi ci aaya bi desoon na wallahu ghafurur rahim te borom bi tabaaraka wa mooy aji jéggalaa koon aji yërëmaa koon suuratu ali imran aaya 31 fanweer ak benn lii in kuntum tuhibbuna allah bu ngeen soppee yàlla mooy kon sopp yàlla nit manoo sori hadiyu rasulillah ba pare da ngaa sopp yàlla alayhi salaatu wassalaam loolu euh, du màndarga bokkul ci mandarga yu dëggu déedéet mandarga la sax muy wane ne aji wax loolu la wute nag li muy wax képp ku sopp yàlla borom bi moo mayul beneen porte ñu exister fenn te loolu la ma sa demee waaw yonent yi fi jaaroon nekkuñu woon lu dul manifestation lañu woon dañ doon porte yonent bi alayhi salaam ci seen xeet ñoom ndax ba nga xamante ne nii ñooy ñi dina sell ay xol suñu boroom yónni leen dabb leen yónni leen ci jaam yi ka nga xam ne mooy seen sang nag ni nga xamante ne dëgg dëgg mooy ndaw yàlla dëgg dëgg dëgg ñoom ñu lay ay ndaw yàlla lañ waaye mooy bi gën a mag waaw dafa mel ni ñoom ay émissaire lañ ngir moom rek mooy lim bii def si mooy ñii dañ koo jiit ngir baliser ko terrain bi nga topp leen nag moo doon topp nga yonent yëpp waaw waaw waaw ku gëm yon benn yonent saw xeet nga gëm ko gëm nga yonent yëpp waaye boo ci weddee benn weddi nga ñëpp borom bi nag moo mayul kenn di am ak mbëggeel di am mbëggeel di darajatul mahabba di sopp yàlla lu dul ne da ngaa jaar ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mënoo brouiller étape boobu parce c'est impossible waaw mu ngi mel ni walillahi al-masalul a'la ñu ne la yow île de Gorée Gorée benn moyen de transport kese moo fa mën a moom moom nga mën a jógee Ndakaaru wala fatik wala feneen foo jógee ci àddina bi ngir agsi Gorée mooy par la mooy jaar amul hélicoptère amul avion bu fay wàcc amul dara lenn kese amul oto bu fay daw ba foofu di fa dem ci géej gi ngay jaar ngir agsi Gorée mënoo agsi Gorée fekk jaaroo ci ndox mi waaw. kon nit manula toog fee moom àgg na gore dem dina dem gore te du jaar ci ndox mi c'est impossible walillahi masalul ala mbir nag mooy borom bi kenn manu koo am cofeelam kenn manu la bu dee ne da ngaa bëgg yàlla foo jaar da ngay topp yonent mi alayhi salaatu salaam moo tax <laughs> lahu alaamatun qaalu inna a'zamaha waaw borom xilaas ak ñu koy wax gis nga soppeelu yonent mi alayhi ne maa sopp yonent mi alayhi dafa may mandarga de waaw ay mandarga yu leer yoo xam ne eh, détaillé na ko foofu a cheikh eh, ali harazim barrada radiyallahu anhu ci jawahirul maani eh, indi na fa yooyu noonu voilà <laughs> waaw alamat yooyu gin koo tas waaw xam nga Seydil Hadji Malick alayhi ridwaanul maliki après dafa ñëw way way yooyu nga xam ne boroom xam-xam yi moom la ñuy wax boroom jawaahirul maani Cheikh Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu moom yaatal na fa affaire yooyu noonu mandarga yoo yële boo ko mënee yër yëral ma loolale insha allahu taala kon nag kon yéen in kuntum tuhibbuna allaha bu ngeen soppee yàlla fattabi'uni na ngeen ma topp yuhibbukumullah bu ko defee borom bi daal di leen sopp wa yaghfir lakum mu daal di leen jéggal zunubakum seeni ñaawti seeni bàkkaar mu ne wa qaala ta'ala te borom bi ba léegi nee na laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kaana yarju allaha wal yawmal aaxir kon mu ne wa qaala taala borom bi nga xamante ne nii moo kawe te yéegut ba léegi nee na li suuratul ahzaab la aaya vingt et un aayatu vingt et un mu ne wa qaala taala mu ne ta borom bi nga xamante ne nii moo kawe te yéegut nee na ba léegi laqad kaana lakum dëgg-dëgg nekk na lakum ñeel leen yéen way ngëm yàlla yi ñeel na leen fii rasulillahi ci biir ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa waaw nekk na ci biiram bu ñeel leen uswatun royukaay modèle xasana bu mooy bi dina rafet waaw du un modèle boo xam na yeneen ah moom bu la neexee après moom wala ñeneen ah mooy le modèle ultime pour ñëpp nag non y voilà c'est pour les akabir pour les asaxir non ñooñu moom non déedéet yonent way sa sa modèle pour ñëpp waaw mu ne kon pour ñëpp la foo man di tollu sa sa sa daraja fu man di tollu ak fu man di ñàkk a tollu yonent way sa sa la ci yow te nag foo man di nekk ci société bi am lu la fay dal yoo war a jàngoonteel xamal ne loolu yonent bi alayhi salaatu salaam jànkonte nag lu mel noonu lu ko raw léegi nag bu dee xamoo ko xamoo ko bu dee xamoo dundam nag xam nga nag buñ la nee diw mooy ci moom daanaka ay ay ay ay yu ay nga xam ci moom mais kooku ko jàppe modèle bi nga xam ne moom la la borom bi wax ne la mooy modèle bi gën a mag mënu nekk moo tax léeg-léeg boo gisee en fait ñun ñu bari ci ñun roy yeneen ci bàyyi saab saam tëleen léeg-léeg euh, mooy fii affaire bi jëkk jóge mooy ñàkk koo xam waaw du ñu étudier ak dundam du ñu ko jàng lu ñu ci terre yi naan il wax ci gàmmu yi nii gars yi yuuxu tëb yi wax ay way kii kii nii yooyu yooyu kese yooyu kese waaw ay leer la woon mooy leer nangam ak moo ak saa yooyu kese kanta moom borom bi da koo indi ci kaw suuf ngir ñu roy ko waaw da koo indi ci kaw suuf ngir ñu man a jaamu yàlla xam ni ñuy jaamoo yàlla te mënuñ koo xam lu dul à travers moom nan la doon dunde circonstance bu ne nan la doon doxale loolu bu ñu ko xamul nan la ñuy roye ko mel noonu mais la nekk man fii mu ne boo ñëwee naan ma <laughs> sawaay ma ne la waaw nga demee yow sa modèle ah mooy euh, xaw ma nit xaw ma nit xaw ma nan <laughs> nikil som xaw ma te man maa door a dégg nikil som xaw ma ci moom dara ah sawaay affaire yi dinañ nga mooy nan laay man man ana lan laay copier moom ndax modèle mooy lan voilà foofu naa nag foofu la affaire boor njëkk mooy uswa mooy lan koo xamante ne royukaay la te ki ngay roy foog nga am nga mën a am di ko gis di xam ci lim nee woon wala bu dul looy jàmmaarloog lii ne nga xam ci circonstance bu ne la doon def gis nga ki nga xam ne ñun xam nga borom bi lan la ñu laaj jullit bu ne gis nga gone yi bu ñuy nekkee gone di dessiner léeg-léeg duñ mën a duñu mën a dessiner affaire bi ñu jël kale calquer affaire bi jël loo xam ne day xaw leer fu xaw a leer ko ba fenêtre ñu teg fa lañ bëgg a dessiner jëlu papier bu weex tàll feuille bu weex tàll teg ko ci ngir di topp di xool mbir ma nan mel contour ya ak jaar ñu jël seen crayon du ko topp ah di ko topp ba pare bu paree nga xam ne dañ naan boo tegee day niroog affaire bi ñun loolu lañu suñu borom laaj ci yonent bi alayhi salaam loolu la ñu digal loolu mooy uswa loolu mooy royukaay noonu lañ ko war a def léegi man bu ma amul original bi bi ma war a teg bi ko nag di njëkk a teg teg ci feuille blanche ci côté fenêtre bi wa boo xam ne dafa leer ak ak ak euh, fenêtre boo xam ne daa am en euh, verre la mu ma xam ne mbir mi day transparent ba mu mën a gis loolu di ko topp ak crayon mais bu ma amul loolu lan laa koy defee walillahi almasalul ala mooy ñun loolu mooy mooy affaire bi mooy au lieu nekk fi di xool di sonal suñu bopp ci ay telenovelas ay roma yu dul jeex ay vie de ñàngam sàngam ay roman yoo xam ne benn waa bu waaw day nelaw mu heure bu ko neex mu yeewu ci fajar ngi taal ay cigaaram waaw tiim la ville de New York wala de Paris wala de Lyon wala de de Dakar ah di mukki tey tey bind ci ay ay ay kii naan ça l'inspire bind ay romanam yoo xam ne bariwul njariñ nga topp ci best-seller génn ñu ne c'est le best-seller Harry Potter ak ñoomin seen nga topp ci rek benn du la jaral waaw benn du la ci raw nga jàpp loolu sa dund te yow en tant que jullit xamoo dara ci yonent bi saa saa waaw loolu loolu xamante ne ni mais vraiment mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy le service vraiment minimum quoi extrêmement minimum quoi loolu loolu aarul loolu loolu gàcce la waaw léegi nag moo tax moo tax it waruñu woon a jaaxle ba ñuy produire yu mel nii. ñun ñuy produire comme suñu façon yi waaw nga xamante ne nii boo leen gisee moom dinañ la fàttali lépp ba mu des yonent bi alayhi salaatu salaam waaw boo ko la ña yonent ña ña ko roy moom idaa hum zukira Allah boo di gis rek ñu lay fàttali ñuy tudd yàlla di la fàttali seen borom mais ñun boo leen gisee acteur lañ lay da ngay gis li ci gën a mooy ñi nga xam ne nee ay ñu lañu lekk di woote waat ceeb la te di woote na am na ñuy taalibe ñoo xam ne boo leen gisee léeg-léeg acteur de film lañ lay gën a néew. sol seeni noir fumé léeg-léeg mu dóor benn chaîne ci baat ba muy leret muy yëy ab si waaw di xool en Amérique vers l'Amérique ak wala sud ak fu mu nekk gars yi nekk fi di di iim nga moo leer est-ce que dara bare bare arrêté leen nga naan la <laughs> loolu moo ci gën a garaaw quoi. ndax lan dañoo réere mooy boo modèle bi bu dee xamoo ko fexe xam ci moom dara waaw fexe woo xam nan la doon dunde bu xëyoon nan lay def jaamu yàlla ji nan la ko doon defee sa yoon newu ci nan lay jàppe nan lay jullee nan lay woore nan lay demee Makka nan la doon ji boobu defee aj nan la doon dundee biir këram fan yoon nan lay dundee umma bi xeet wi ak nan lay dundee étranger yi ak yu mel noonu yooyu bu dee yooyu yow